kantaa ñi nga xam ne yàllaa ku yonentam ñoo ëpp xo ab doole ci ñoom alayhi salaam ñoom manu ñoo fay bàyyi lool di dem ci caaxaan yooyu yàlla tere <laughs> waaw kon mu ngi noonu euh, euh, ñetteel bi nga xam ne luy day wane ne amul benn ngànt borom bi wan na yonent salaam te ne moom du dummóoyu parce que daa am loo xam ne lu urgent lu waroon a wuti déedéet daa dummóoyu jataay bi rek moo tax borom xam-xam yi ñoom maam alxaasi naan kii amaana ñu ngi doon am naafiq la woon <laughs> waaw loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne loolu mooy li lëng ci wax waaw kene waa ji naafiq la ndax ki yàlla du mooyu moom faaralallaa anhu borom bi du mooyu la wal iyaadu billah <laughs> ah yaay yaa ngi gaa si ta waaru ko waa jàll dem waaw di waxtaane leneen nag sa mbiri àddina waaw borom bi du mooyu say mbir quoi <laughs> daal di koy dummóoyu te xam nga ne moos ku borom bi dummóoyu waaw doo ko xanaa duggul fa man arada an dikri voilà fa inna lahu ma'ishatan danka képp ku dummóoyu sama alquran bi ak tamit di ma fàttaleku di ma tudd ak fañ may tuddee nga koy dummóoyu xaaral <laughs> dundu metti mooy yam nekk di fa uta plaisir ak yooyu du ko faj daje mukk waaw te dina ci yàq temps boo xamante ne nii bala mu koo yëg mooy buy waaj dee ndax sa tuxbiruka al ayyaamu annaka loolee Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki doon wax moo ci am yow xaaral rek continuer sa caaxa sa tux biru kaw ayyaam wat naa ne <laughs> gis nga bés yi ñoo lay xabaare yi bés yow que ne yow ab caaxaankat nga woon sa addina yëpp danga ko doon caaxaan bés ma ngay waaja jiyee sa dund gi di jàll sax mel ni day romb sa mel ni benn benn tiers mais kersa boobu daanaka lépp ci caaxaan nga ko paase woon boobu nag ngay ngay rëccu nag koo xamante ne rëccu weesu nag waa wal iyaazu billah kon euh, loolu nañ ci bàyyi xel mooy lëkkaale mu bunt bi di dëm mooyu jataay yooyu nga xam ne lépp ci yàlla lay jëme nga du mooyu ko mais famasa baadal xaq la dolal waaw lan moo fi nekk ginnaaw yàlla muy dëgg boo génnee yàlla moom lan moo fi des lu dul caaxaan ak neen ak cànku de ala kulli shay'in ma xala Allah baatilu ala waawee yeneen saa lool mooy li dëggu li li gën a dëggu wax ala waawee ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala fattar ñi leen nopp yi ma wax leen kullu shay'in lépp rek maa xala Allah boo ci génnee yàlla baatilu neen la waaw kon boo génnee yàlla ci say mbir ay jataayam fu ñu koy tuddee foo xamante ne day gën yokk sa foi à Allah yu tabaaraka ak yooyu sa yoon newu ci ak gina xam jaamu yàlla gim la digal sa yoon newu ci nga jënd ko yeneen ah saay ci neen nga de <laughs> ku la ci jàppale nag moom itam neen sur neen la ngeen di ay neen yuy taxawaalu wal iyaadu billah al imaamu al xaafidu an-Nawawi kon lëkkaale baango mu wax ci al minhaaju sharhu sharhu muslim ibn al mu ne bokk na li ñuy jàngil Allahu li ñuy jànge ci xadis bii nii eh, de wax na ci eh, moom al imaam al xaafis ci al minhaj mu ne eh, bokk na li ñuy jànge fii istihbaabu fii istihbaabu juluusil aalim li ashaabi wa ghayrihim fii mawdi'in baarizin zaahirin linnaas mu ne bokk nañ ci jàng mooy boroom xam-xam bi it bu toogeeg ay nit mooy war toog jàngale walla yooyu mu toog foo xam ne dañ koy ràññee waaw nit ñi bu ñëwee dañ koy xam ndax gaay biñ dugg see rek. lañ gis yoneen sa salaam ak saxaabaam ñu xam ne eh lii de jataa yoneen saa salaam a ngi toog ak di ay de <laughs> moo tax ñaar ñi taxaw <laughs> taxaw ñoom moom mënatuñoo dem quoi fii fii nag moom di ko fi jéggi di dem feneen moom waa <laughs> parce que dañ koo xam ne loolu mooy mawdi'un bariz moo tax boroom xam-xam ñu la nee bon dañuy waxtaan ñu dewal benn estrade foo xam ne yow yaay gën a kawe ñëpp bul jàpp ne loolu non loolu est bokk na ci ci li nga xam ne mooy mooy ak ak wàcce sa bopp si ci la parce que loolu sunna la yi lu tax yeneen saa saa doon def minbar minbar bu ci yéegee du tiim nit <laughs> wala déet <laughs> mawdu'un bariz la boo xamante ne bu feeñ na ku ñëw xam ne mu ngi ne mais c'est vrai que yeneen saa saa ñu doon tooge mooy gis nga dañoo toog def cercle waxoon naa loolu tamit dañ ciy jànge euh, euh, li nga xam ne mooy jataayu diine yoneen saa sam noonu la ko doon defee mooy cercle lañ doon def ku ñëw boo fekkee cercle bi am fo des nga dugg voilà bu dee nag daa fees te wax nañ la cercle yooyu mooy ci digg bi kenn du ci nekk voilà du benn waay mooy nekk moom ci digg bi mel ni moom mooy xaw ma lan déedéet <laughs> bu feesee ñeneen ñi dañuy nekk ci ginnaaw loolu mooy li nga xam ne mooy teggin te loolu mooy sunna léegi moo al imaam al xaafiz mu ne nag rahimahullahu taala mu ne kon boroom xam-xam bi daa war a nekk foo xam ne euh, bërëb boo xam ne bu feeñ la ngir nit ñi ñi muy jàngal wal masjid afdal luy gën nag fa muy def jàngalee ak fu muy joxe xam-xam mooy euh, jàkka moo gën comme liñ la waxoon ci jotaay ci hadis bii weesu ci suñu jotaay bii la hadis bi njëkk a gis léegi que ne yeneen saa saam bi mu ne bor euh, ahabul biqaa'i ila mooy jàkka yi. voilà li nga xam ne mooy jàkk pàkk yi gën a tedd fa borom bi tabaaraka wa taala mooy jàkk yi kon nag mooy jàngalee ci jàkk yi mu ëpp doole waaye feneen fu ne rek de barke bi ak tamit ngëneel li mu nga fa fa yudaakiroom al mu daal di leen di fàttale ñoom li nga xam ne mooy xam-xam ak yiw mu ne wa fii bokk na li ñuy jàng moom imaam al-Haafiz rahimahullah ci al-Minhaaj sahih sharh Sahih Muslim rahmatullahi alayhi mu ne bokk na jawaazu xilaqil ilm mooy di samp ay jataayu xam-xam wa zikri ak di tudd yàlla fil di ci jàkka ji loolu bu ko kenn tere lu tax voilà jàkka ji c'est pas fait pour ça am gaa xam ne moom dañuy ñëw man boo loolu yàgg naa koo dégg mais loolu du lu ma dund parce que université Cheikh Anta Diop <laughs> bu Dakar man masuma faa jànge voilà man masuma faa jànge doon naa fa dem nag ba ma nee terminal comme que e laa doon jànge voilà des fois ñu demoon fa seeti suñuy gaay yu fa ne woon mais man ma faa jànge voilà man xaw ma lépp lu ma fa dégg dañ ma koo nettali képp voilà euh, problème yi nga xam ne doon ko dégg ci seen jàkka jooju voilà muy loo xam ne lu siiw la léeg-léeg sax nga dégg média yu mag yi di ci wax ndax bu ay problème am lu gis yenn euh, nit ñi di ci intervenir yenn kilifa yi ngir apaiser yooyu euh, mooy ñëw ne jàkka ji kenn bu fi def li yëg nàngam nangam waa kuréel sàngam daal di koy accaparer waaye tamit dafa. <laughs> Sénégal daa naqare yi jënt de ñenn yàlla non c'est que parce que gars yi non seulement boo leen xasee may ñu commencé premièrement ay deux personnes la ñuy doon après ñu ñëw léegi nag mel ni ñoom affaire mais est mbir mi mbir mi du loolu mbir mi mooy est loolu bokk na ci rôlu jàkk wala déet waaw loolu ñu bëgg a def est bokk na ci rôlu jàkk wala déet loolu rek la seet te lool nag bokk na ci rôlu jàkk mooy di fa sikkar lool ci la waaw même bu dee léegi dëgg la ñu bari dañ koo bañ a bañ a bañ a bañ ba nit ki bu ko waxee mel ni extraterrestre gaa yi di la xoolaat mais hadith yi ñu fi jóge lépp te lañ la wax yow fay keroog ne la naan la boo gisee ñuy def loolu ñoo xam ne yow diine ñoo la ci man wala yow manoo leen ci waaw ak ragalu yàlla gis nga ni ñuy takkook alquran ak sunna nga gis ñuy def lool li gën da ñëw naan leen lii bi daa nangam demal nga laaj leen nga ne ba ah man nag maa ngi laaj ma ne la waaw buntu bi Imaamu Nawawi daf koo samp ngir leeral lool te xadiis yi fen di leeralul affaire yi bii passé masala yi ñu doon gis lan la woon lu dul loolu yus yaquluuna yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yahmadunaka mooy lan mais dañuy wax subhaanallah ay alhamdulillah ay allahu akbar la ilaha illallah wa yastaghfirunaka di la ñaan jéggal waaw ba pare di ñaan seen mbiru àllaaxira ak àddina waaw loolu nañu teg balance bi rek xam nga euh, mbir mi ñaari nit bu ñu wutee ci wàllu diine gis nga liy balance bi du ay boroom xam-xam sàngam nee naag déedéet loolu du balance xam nga luy balance bi alquran ak sunna waaw nañ leen teg alquran ak sunna rek xool waaw est loolu mën naa nekk manu la nekk wala alquran da koo dàq wala déet wala na da ko sax waxuma dàq da koo saxal ñii yoneen saa sam bi wax nii ñan lañ <laughs> waaw kon loolu la quoi waaw bu ko defee xol yi yaatu même bu dee yow jàppoo woon lool mais bu aayee waxee lool kii manoo di dellu comme liñ doon wax naan non léegi même bu dee léegi dañuy dellu ci jëf yoneen saa salaam léegi ñu xool na nan la ko doon defee ñu ne la waaw dañ ci dellu <laughs> nan la ko doon defee Seydina Ibn Abbas waxu la ci hadis bi nekk saxiix saxiix yi que moom doonul woon yëg ne. pare nañ julli maktubaat yi farata yi jamono yeneen saa salaam lu dul sikkar doon dégg ndax moom sa gannaaw la doon nekk. loolu ñu ko doon def tous les ci kaw yeneen saa salaam moo sëlmal noo tim jàkkaarloog ñoom ñu koy def bu doon bidaa la dina ne eh yéen lii bidaa la waaye moo tax nañ bàyyi caaxaan yi quoi ak yenn genre fanatisme gi nga xam ne yow da nga koy am ba pare di ko kii di ko di ko ji ñeneen waaw. waaw parce que rek ab noola ay kanta forme ab ñoom lan lañu ab tijaani laak ab qaadiri laak wala shaadili yu mel lool du lool moo am solo li am solo moo ñoom li ñuy def fan la tegu ci diine ce que am na cëslaay wala amu ko voilà jeex na loolu kese la <laughs> kon <laughs> al imam al hafiz Eh, tamatala ko limaawal xam na xajar waxoon na nag lii nag hadis eh, biñ génnoon be ndaay bee biñ doon def masala keneen lii nag moom yii lay gën wax de ay tasbiix ak yooyu lay gën a wax waaw <laughs> waaw waaw kon léegi kon al imaam al xaafis Nawawi kon rahimahullah mu ne kon fekk na ci kon possibilité jawaazu xilaqil ilmi jataayu xam-xam yi ñu jàngale alquran hadis waaye it wa zikri ak yoo xam ne sikkar turu yàlla la toog di sikkar voilà moo xam alquran comme liñ la waxoon sa saadaat al maghariba marocain yi niñ ko doon defee niñ koy defee ba léegi wala di jàng alquran kuréel wala ay subhaanallah ak yu mel noonu waa ak wastihbaabi duxuuli ak sopp gu ñu sopp nit ki boo fekkee yooyu nga ñëw yow waxuñu la nga nekk di inkaar bal dugg ci loolu lañ sopp te loolu la tudde bunt bi wan nat bi ila mulazamatiha wa mujalasati ahliha ak ñooñu ngay toowoon ñoom ndax ñooñ ñooy waaye yàlla yi de waaw ulaa'ika al-qawmu laa yashqaa bihim jalisuhum waaw ñooy nit ña nga xam ne kenn du toog ak ñoom di di di di toog waaw waaw yow boroom bi def na moom lañ la doon wax dafa am ñin ñoo xamante ne nii toog ak ñoom man naa ëpp la dem ci kaaba gi ci ñenn ñi waaw ay ñoom dañuy gis gi wàññu leen tus mais am na nit ñoo xamante xam nga boroom bi waxuñu yeneen saa saa waxuñu ne kaaba gi képp ku ko gis doo torox loolu waxu ko de alors que am na ay ñii nga xam ne ñooy toog ñoom di sikkar ñooñu nee nay borom bi ci boppam moo ko wax noonu gisuñ ko xadis wi ñu génn malaaka yi biñ naan ah diw eh, eh, borom bi eh, diw nag fulaan alxata ja ja juwaay defkatu bàkkaar bu mag bi mu doon moom bokku ci de dafaa ñëwoon rek xaaja aajoo ko ko indi mu toog borom bi ne walahu qad ghafart moom itam jéggal naa ko ulaa'ika al-qawmu ñoom ñooy gaay nga xam ne laa yashqa bihim jalisuhum ñooy ñi nga xam ne kenn du toogaale ñoom di torox kon moo tax borom bi daa def ci moo tax nit ñi euh, euh, des fois euh, ndaxa yeneen saa sam jàngaleem dafa leer mais dafa mel ni daa euh, Iblis xaw ma lan lay xewal léeg-léeg nit ki mel ni du gis loolu ah. am na nit ñoo xam ne toogaaleeg ñoom ñoo ëpp doole yow nga demoon ci kaaba gi noonu kese waaw parce kaaba gi noonu kese boo fa demee noonu am na ñoo xamante ni xam nga kaaba gi moom doy na fii ayatul bayyinat maqaamu Ibrahim waaw bi lim ci wax rii na waaye yan façon nit ñoo koy gis ah loolu ah ñay dem di kurpañanteeg saaga wante yaakaar nga ne ñooñu jàpp nañ loolu alors que borom bi ne am na sama mbindeef yoo xamante ne ñoom même boo ñëwee ci seen jataay te la leen tax a jóg taxul a jóg yow beneen yéene nga amoon sax boo toogee ñoom doo too te loolu moo gën a te màgg que ku toog ak ñoom texe. non doo doo torox mooy yow ak torox tànge la borom bi teggi ci yow <laughs> waaw kon ya am na ñoo xam ne mafaatihu xayri la di yeneen la wax lañu waaw waaw ci loolu nag ngay dégg awliya yi rahmatullah alayhim xadiis yu mel nii ku xamul nag man nga gaaw di nga naan euh, boo ko gisee diw boo ko gisee texe mooy comme yu mel nii la boo jataayee ak ñoom ndax ñoom ci sikkar la ñu nekk te ñëwee moom lañ lay moom ngay fekk ak ñoom ñu nekk ci te bi nee na ñuy toog ak ñoom lu ñu toox waaw ku dul torox fu mu jëm àjjana la jëm <laughs> moo tax daal lu yàlla fadlullahi azim allahu akbar mu ne kon ah mu ne wa karaahati bokk na liñ ciy jànge sib bañ gu ñuy bañ al insiraaf anha min ghayri udhr umm comme ni mu tudde bunt bi nga daal di dummóoyu jataay yooyu ci loo xam ne ci benn ngànt wastihbaabil qurab min kabiril halqa waaye sopp nañ nit ki boo toogee ci jataay ki nga xam ne mooy kay jàngale wala ka fa gën a mage nga xam ne moom moom la mooy jiita mbir mi nga fexe jegeeg moom li yasmaa kalaamahu sama samaan bayyina ngir nga mën a dégg ay kàddoom yi muy jàngale xam-xam ah, wala tamit bu dee dañuy sikkar moom ni mu koy defee nga xam ne ñépp ñi dañoo war a jëm ci rythme am waaw ba ñu ñëw fekk benn rythme ñuy ñu ñu yow ñoo xam ne yaa ngi ñëw gaa yi sikkar benn ton yow nga bëgg ñëw dugal sa ton wu bopp ngir rek ràññeeku loolu loolu suu adab la te kooku damay ragal borom bi borom bi daal di koy mere parce que mu ngi indi loo xamante ne ci xadraay borom bi tabaaraka wa taala borom bi la ñuy tudd moom mu di jaay ay feem wal iyaadu billah ngir ràññeeku ba ba pare bëgg changer forme biñ doon biñ doon sikkare ñoom loolu moom tabat ci jot gaa yi ñëw laata imaam bii ñëw ñu sikkar waaw waaw di sikkar benn to yow nga ñëw bëgg changer seen ko wal iyaadu billah wal iyaadu billah c'est quoi ça toi yow da nga feebar wala la te même mooy lañuy wax mais moom bu bëgg ñëw imposer toowam imaam Sha'rani mu ngi ko <laughs> am na fu mu koy waxe naan boo ñëwee nag fekk ci jataayu zikar boo xamante ne par exemple ci tariqatul maghariba mooy ñi nga xam ne euh, comme ay Maroc ay Tunisie côté yooyu lañ jóge ñoom façon boobu la ñuy zikare yow bul ñëw bëgg imposer yow façon bi nga xam ne yow moom nga miin mooy bu rek wala bu ñeneen bu ko defan voilà <laughs> wallahu ta'ala a'lam <laughs> mu ne kon nag ngir nga kon di daje di jege ki nga xam ne mooy eh, kilifaay jataay ba ngir nga déglu kàddoom dégg gu leer wayata addabu bi adabi waaye tamit ngir nga jege ko xool bu jamono ji ñuy sikkar ak jamono ji ñuy jàngale diine aadaab yi nga xam ne moom noonu la da koo war a ràngoo ngir man koo transmettre ñi ñuy jàngal ci waxam ci somtam ci ci ci même formam ak toogi waayam toogi ni mam ak ni muy gestam yépp waaw loolu da koo war a trans da koo war a jàngale bu feeñ loolu tamit boo jegee moom yooyu yëpp da nga ko ci mën a jàngale bi di bi di yaraale sa bopp ci ñi nga xam ne moom mooy eh, eh, teggin yi mu nekk yi nga xam ne moom la ràngoo wa anna qasid al halqa waaye dañ ciy jànge ki nga xam ne daa ñu waxoon nañ ko sànq eh, fekk benn jataay in ra'a furja wala farja daxala fiha bu gisee benn porox ndoolu dafa dugg wa illaa sinon jalasa wara'ahum mu toog seen gannaaw loolu waxoon nañ la mooy teggin mu ne wa fii bokk na ci liñ ciy jànge as-sanaa ala man fa'ala jamilan mooy tagg wax lu rafet ki nga xam ne jëf na lu yiw ñaar ñii yoneen saa sax bi mu koy wax ñoom ñu ngi toogaa ah. voilà moo tax xadiis yooyu dinañ ci ñëw yi nga xam ne côté manhiyaat yi day tere ki nga xam ne mooy almaddaaxun mu ne san sotti leen ci gémmiñu ñuy taggaatekat yi ak turaab suuf waaw xam nga lan moo gën a rafet nit def lu rafet ni ñu wax ko ci kanamam yoneen saa sax ñii lii def ne awa fa wa amma ahaduhuma kenn ci ñoom fa awa ila allah fa awaahu allah allah waaw dafa ñëw dugg ci jataay boo xam ne yàlla lañ fay tudd jataay yeneen saa sam boroom bi daal di koy fat keneen ki am kersa boroom bi am kersa ci moom loolu du tagg ci kanam ku ndax daa def lu rafet hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan bu dee ne lool du jur fitna ci moom boo ko waxee mu jàpp ne ah léegi nag grand quelqu'un laa di yëkkati mbagg di xeeb ñi ci des déet loolu lu amaam solo la mu ne mu ne fa innahu sallallahu alayhi wa sallam asna ala al-ithnayni fi hadha al ku moom lañ wax sànq euh, wax na lu rafet ci ñaar ñii ci hadith bi wa anna al-insana que tamit nit ki ida fa'ala qabihan bu dee def na loo xam ne lu ñaaw la wawal mu man loo xam ne lu ñu war a ŋaññ la wa baaxa bi ba pare mu feeñal ko daal li ciy jaaza an yunsaba ilayhi lu gooku mën nañ ko ko askanele mooy ñett ñett ñetteel gi ki nga xam ne dafa dumbóoyu waaw borom bi du mooy yooyu mbiram te loolu bu boobaa même bu fi newul lool kenn du ko tudde jëw bi nga xam ne dañ koo xaraamal mukk waaw ngir yedd ngir tamit ñi nga xam ne ñoo fekk jataay bi ñu def attention bañ a def ni waajoojee waaw di du loo xamante ne mbiru yàlla ak yonent bi alayhi salaam yow lañ ciy jële boo mayul mooy borom bi du mooyu say mbir bu ko defee ñoom mu nekk ibratan liman i'tabar loo xam ne da koy jàng képp koo xam ne koy jàng la kon loolu lu ama am solo la Euh, euh, mu ne al imaam al xaafidu rahmatullahi alayhi mu ne bokk na tamit liñ ciy jàng tarkul muzaahama wa taxati ah xayaa min allahi taala mooy li ñaareel bi def moom dafa ñëw bon kee gis na place benn porox ndool mu dugg moom nag gisul mu toog ci ginnaaw mooy dañ ciy jànge yow bu ñëw di fekk ab mag jataay boo xam ne nit ñi dañu toog nga ñëw di raj-raj loog ñoom parce que boobaa ñëpp yow da ngay attirer attention tamit di nga xaw a décourager di nga xaw a découper gars yi ci seen concentration di nga leen couper boobu mooy concentration ak bàyyi xel bi ñu doon bàyyi xel da nga koy dagg waaw loolu nag moytu ko voilà mais tamit ñi toog bu dee am na porox ndollu nañu bàyyi porox ndollu boo xam ne nguur keneen ku ñëw ñu bañ a toogee tamit foo xam ne xam nga lii xalqa la bokkul ak comme yi rek sàppe yi dañoo war a defar sàppe yi comme jàkka ji buñ duggee waaye bu dee na ngeen a bàyyi place ca kanam kenn bëggu faa dem ndax yéen a ngi yàkkamte bu imaam bi sëlmal ngeen di génn ku nekk ku ñëw ngeen koy joxoñ naan ko ca kanam yéen yéen a dimbalul seen mbokk ci taxat sër rëxab di jéggi dox yi te boobaa bu ko defee dara du ko ci fekk parce que yéen ñi ci kanam yéen a waroon a defar kii ay place yi ci biir mais kenn buggu faa dem ku ñëw taxaw fii wala yaazu billah kon nag loolu mooy di bàyyi di jañ raj-rajloog nit ñi bu dee ne ngir ut place bu dee nit ñi eh, ndax lan lool kersa day wane kersa kay def loolee te nag alxayaa moom moom kullun xay eh, xayrun kullun yiw la fàttala ko hadis sayna imran ibn husayn lañ fi <laughs> anhu kon nag mu ngi noon eh, wallahu ta'ala a'lam waaw ah, kanta léegi nañ xool imaamul xaafiz al al al al nawawi al al ibn xajar yenn yi yoo xam ne rahimahullah ah, dugg na eh, indi na ko te imaamul nawawi indi ko mu ne xadiis bi nag am na yenn eh, imaamu tirmidi xam nga nee nañ la soloo na ko mu ne xam nga xadiis bi fii riwaay yi gis ci yi ni dane gaay biñ duggee dañoo ñaar ñi dañoo ñëw fa waqafaa ñu taxaw mu ne zaada aktharu ruwaatil muwatta fa lamma waqafa sallana mu ne ñi ëpp nag ñi soloo muwatta ci imam Maalik rahmatullah alayhi dañ ne bi ñu taxawee dañoo nuyoo ñëwuñu rek taxaw dañ ne assalaamu aleykum wa rahmatullah wala ñu nuyoo mu ne wakaza naka noon inda Tirmidhi wa Nasa'i mu ne al imam at noon noonu la ko solaa Nasa'i nag andiwu ko ci sunan biñ ci moo tax sànq gisoo ñu tudd ko ci mais ci al-Kubra la ko indi mu ne walam yadhkur al-musannifuna wala fi as-salat imaamul musannif bi imaamul Bukhari mi taalif téere bi ci fii mu indi hadis bi ci kitaabul ilm waaye as-salat ba mu koy indi foofu kitaabu fi salaati as-salaam eh, foofu indiwu fa nuyoo mu ne wakada naka noonu lam yaqan fi riwaayati Muslim gis nañ ko riwaay imaam Muslim bi tamit jàng nañ ko gisuñu ci nuyoo bi mu ne kon nuyoo bi kon am na ci yoon yu mu saxe ñu ëpp sax ñu solo mu wax ko cee boole mu ne wa istafaadu minu dañ ciy jàng anna daaxila yabdaw bi salaam koo duggee fenn da ngay tàmbalee nuyoo wa anna al qaa'ima taxaw yusallimu ala al qaa'id day nuyu ki nga xamante ne nii mooy ki toog voilà waaw mu ne wa innama lam yazkur radd salaam léegi nag foofu tudd nañ nuyoo bi waaye tudduñ ret delloo nuyoo mu ne loolu iktifaa bi suhrati dañ cee doyloo ndax ñu siiwee que ne boo nuyoo dañ lay fay aw yustafaadu minhu wala boog dañ ciy jàng ne. anna al mustaghriqa fil ibada ki nga xam ne daa nuur lap nekk ci benn jaamu yàlla yasqutu anhu radd mooy di fay nuyoo da koy wàcc parce que loo tamit euh, beneen teggin la ci jotaay diini xam-xam boo ñëwee bu ñëw tout le temps parce que boo ñëwee fekk bu dee ku dugg ci wax asalaamaaleykum mën nañu perturber jotaay bi moo tax soit li imaam al moo wax euh, euh, a nekk soit yeneen saa sam dégg na ko fay na ko mais tontu tontu bopp. Euh, wuñ ko parce que dafa si wala yore saa salaam dégg na leen mais tontuwu leen parce que li mu ne woon jàngale mi ne woon ak jataay ba lañ ci woon jaamu yàlla la boo xamante ne day tax ci jamono yooyu dañ lay teggil ngay fay nuyoo waaj li gën mooy ñëwal nga toog kon loolu la wallahu taala alam waaw mu ne walam yuzkar te tudduñu ci hadis bi annahuma sallaya tahiyyatul masjid hadis bi tudduñ ci ne ñoom biñ duggee dañoo julli julli yi ñuy nuyoo ñaari rakka yi ñuy nuyoo jàkka yi gisoon nañ ko waaw imma li kaw ni daalika kaana qabla an tushan mu ne soit nag loolu li possible mooy que laata ñuy yoonal julli jooju la ñaari rakka yooyu aw kaana ala ghayri wudu wala ñoom ñaar dañoo duggoon ci jàkka ji comme que lañ doon romb rek amuñu woon jàpp lool beneen possible aw waqa walla boog def nañ ko falam yunqal lil ihtimam bi ghayri dhalika min al qissa alhamdulillah tene alhamdulillah julli nañ ko waaye dañ ko toxalul parce que soxal kii nettali mooy nettali seen ñett ñooñee aw kaana wala boog beneen possibilité fii ghayri waqtin tanafful wala mu nekk jamono joo xam ne du jamono yi du ñuy naafila comme après tàkkusaan ci lañ dugge waaw mu ne loolu nag qaalahu al-qaadi Iyaad binaan ala madhabi fi anna la tusalla fi al-awqaat al-makruuha mu ne lool imaam al-qaadi moo joxe supposition bi ne teg ko ci kaw madhabam mooy madhabu Maliki yi que jamono yi nga xam ne ko après tàkkusaan duñu ci julli jamono la woon dañuy waxtu woon dañuy sib ku ci julli bon Shafi'i ñoo la naan al yi nga xam ne zaatu sabab waaw julli yi nga xamante ne daa am lu ko waral même yooyu jamono yi ko teree ku julli ñoom ñu ne yooyu mën naa nekk comme booy dugg jàkka dañ ko cee boole waaw wallahu taala alam loolu taxawoon nañ ci eh, boo fàttali ko masoon nañ ci taxaw wallahu taala alam kon nag eh, eh, mu ngi noonu te tamit loolu kon doy na noonu wallahu taala alam loolu la al imam al yeneen yu indi Euh, rahimahullah mook euh, yi imaamu Nawawi daanaka rek la indiwaat euh, moo tax mën nañu yem noonu kon ci xadis bi muy xadis kon bu am solo di ñu waxal ngëneel bi nga xam ne moo nekk ci fekke jataayu xam-xam jataayu sikkar jataay bu ñuy tudd yàlla ah, di takkook moom te bañ di ko wan gannaaw di ko dummooy ci loo xamante ne amoo ci benn ngant waaye mooy da ngaa taayal rek wala nga nekk ki nga xamante ne nii <laughs> mooy leneen la noot wala iyaazu billah kon bii di ñëw insha allah ñu gis xadiis bi mujj euh, bi mooy xadiis mille quatre cent cinquante xadiisu kenn ci ñaari saxaaba yi ñu gisoon seen xadiis bi ñuy tàmbali jotaay bi muy Seydina Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda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 wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin